farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il wa adabul akli wa mithluhu siwaak muwakkadun inda salaatika fahaak kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ngi ñuy wax ci li nga xamante ne nii Eh, mooy teggin yi nga xamante ne moom lay wax ndax moom la def ci buntub ñetteel bi muy bu mujj bi muy ci adab yeeg ngëneel yi léegi nag mu ngi doon limal li nga xam ne mooy adabu zahir yi mooy teggin yi nga xam ne ñoo yubbiti yi nga xam ne nit ki moom la war a nekkee jaam ñi waaye loolu lim nag di tegu ci li nga xam ne lépp mu ko yéene boroomam tabaraka wa taala voilà léegi nag mu ngi ñu doon limal waxoon naa la ne sëriñ bi radiyallahu anhu dina ci lim vingt cinq dina ci lim ci teggin yi façon teggin yii nii yu feeñ yi ñaar fukk ak juróom gisoon nañ ñeent waaw ci suñu jataay bii ñu génn gisoon nañ ñaar boo ci booleeg ñaar yi nga xamante ne ni moom lañ gisoon bu njëkk léegi nag muy continuer mu ne bokk na ci teggin yoo yëlet feeñ wa adabul akli muy tegginu lekk waaw tegginu lekk ndax yonent bi alayhi salaatu salaam l'islam bàyyiwul dara moo tax Seydina Salman al Farisi xam nga ci jataay bii ñu génn ñu ngi doon wax euh, jëfandikoo ndejoor même boo demee ci wanag yi benn yahuudi yi naan ko waaye yéen daal seen yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyiwul dara rek lu jàngal na leen ko même ay affaire boo demee ca wanag yi yaag booy mu ne waa ajal ah, kay est waaw noonu la demee xam nga bu doon ñun tam ñu complexé naan moo dem ci ay toilette ay yooyu nag moom bon yonent bi sa sam xattaa boo demee ca toilette ya nang nga fay nekke loolu dañu koo jàngal allahu akbar waaw waaw <laughs> léegi ndax ay teggin la l'islam loolu la sëriñ bi lépp ay teggin la waaw <laughs> wa adabul akli bokk na ci teggin yooyee mooy tegginu lekk waaw xattaa nooy lekke l'islam bawu ko waaw foofu moom mooy l'islam vide juridique amul ci l'islam li nga xam ne mooy constitution wu mbindeef yi ak seen yii législation yi ñuy teg xam nga da ngay dem ba ci biir ñu ne la oh waa ji gars yi dañu am ay avocat yu baax yoo xam ne il dañuy chercher foo xam ne vide juridique moo fa am ngir ñu man faa jaar bi fa am alal te kenn du leen mën a jàpp parce que loi bi waxu ci dara amoo fooy teg ngir condamner leen alors que l'islam nag vide juridique ci lépp maa farratna fil kitaabi min shay suñu boroom nee na amul lenn lu ma bàyyi ci biir ci ci téere bi waaw waaw lépp loo xamante nii àddina bi cam si da koy soxla ba ni muy dund ba ni muy faatoo mu ngi ci biir alxuraan ci jamono yépp nag siècle bu ñëw amul nii dañoo moderne kon l'islam waxu ci woon ba waxal ne yow yow sa li nga jàpp ak sa compréhension bi nga am ci alquran àggu ci waaye bul na alquran waxu ci waaw don de sang ganaan don de sang l'islam waxu ci ma ne waxalal sa bopp neel yow leeru la gisoo ko intérêt bancaire nga ne islam waxu ji ma ne waxal yow li nga xam yow waaw amul lenn bourse nga ne islam waxu ji ma ne waxal yow li nga xam neel xamoo walla mais bul wax mukk na lislaam xam wax ndax borom bi nee na amul lenn lu ma bàyyi ci téere te waxoon na bu leen mbir yi dikkalee <clears throat> ngeen delloo ko yàlla ak yeneen tam ak bu ngeen ko delloo ñi nga xam ne ñooy ulil amri boroom xam-xam ya nga xam ne ñoo mat lañu doon ñoom dinañ def istinbaat bi dinañ mën a xëcc génn li nga xamante ne mooy ak bi yàlla bi dëppook alquran ak sunna ci loolu leen moo tax suñu boroom ubbi babul eh, ijtihad fi ummati sayyidi xalq sayyidi xalq rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ubbi buntu lépp nag di dellu ci alquran ak sunna nekkul waa ji day jàng filosofi jàng tuuti araab kii ñëw toog ne moom fii mu neex jàng sociologie après ne moom léegi mujtahid la léegi nañ koy jox muy wax bu dara xewee lu bees moom mu génne ci àtte bi yàlla kallaa summa kallaa summa kallaa mukk mukk mukkati du deme noonu waaw kooku laysa lahu ahl kooku amul habilitation waaw kon nag wa adabul akli bokk na ci teggin yooyu juróomeel bi mooy tegginu lekk te loolu yonent bi alayhi salaam ko jàngale comme ni ne ci saxiixayn keroog bi nga xamante ne nii Seydina Umar ibn Abi Salama bokkul ak Seydina Umar ibn Abi Umar ah, ah, ibn al-Khattab Umar bi doomu Seydina Abu Salama la voilà. radiyallahu taala anhuma al-Maxzumi kii doomu yaay ummu salama la woon abu salama moo nekkoon ba jëkkër ju jëkk bu yaay ummu salama hind bint abi umayya radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma abu sa ñoom nag dañoo amoon doom xam nga moom dafa mujjoon gaaw faatu bi mu faatoo après ci la yonent bi sallallahu alayhi denc yaay ummu salama doomam jooju nag mu amoon ak moom di umar mii daldi woon nekk nag kër yonent bi alayhi salaatu saam ndax dafa àndoon ak yaayam ndax gone la woon ba doomu jiit la la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax ba ñuy waxee yonent bi alayhi ñuy wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam moo naan man lii damaa xaram rakku ndaw rakku waa ji umar mii lañ doon wax wala magam lañ doon wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam rumeur yi naan da koo bëgg a takk ba ñëw wax ko ko sayyidatu Zaynab moo ko non Maymuna radiyallahu ta'ala anha non non doomu Abu Sufyan bi Ramla bint Abi Sufyan moom moo ko waxoon yonent bay saa saam ne ko nga ne nit ñi dañu ne damay bëgg a takk euh, doomu Zaynab bint Abi Salama mais kooku haadaa loo moom moom loolu daganuma moom sama rab yi ba tii mooy maa takk ba ay yaayam maa denc yaayam moom sama ron la nekk yaayam <laughs> kooku manuma ko ndax suñu borom moo wax ca suuratu nisaa yi war wa rabaa'ibukum allaati fi hujurikum bokk na ci façon jigéen yi ma leen xaraamal ñi nga xam ne yéen ay seen doomi soxna yi nga xam ne ñoom dañoo sëy si da ngeen a dugg consommer mariage bi kooku moo xam mu ngi ci kër gi yaayam wala mu ngi feneen a ci yem kooku daganu la <laughs> voilà mu ne kooku loolu daganu ma te tamit bu dul côté boobu la ma xaraamee xaraame na ma tamit bu ma xaramee côté bii xaraame na na ma beneen côté ndax ardaatni wa aba salama suwayba yonent bi alayhi salaatu salaam ne daal dina may nàmpal man ak baayam ki ngeen naan moom laa bëgg a takk ndaw soosu mais maag baayam ñun ay frère de lait lañu mooy ñun ñoo bokk ku ñu nàmpal mooy ba nekkoon jaamu abu lahab boo bëlee waaw alayhi <laughs> min allahi ma yastahiqu moom abu lahab waaw la kii nag moo bokk ndaw soosu la woon ndax ñoo bokk nday baay Umar ibn Abi Salama radiyallahu taala anhuma nee na damaa nekkoon kër yonente bi alayhi salaatu salaam nekk ci protection am mooy falaa doon dund ndax yaayam fa la doon sëy te gone la woon nee na bu ñu tegee ndab li daal ñu teg ndab li man daal ma jël sama loxo waaw di ko di ko wërale fu nekk ci ndab li waaw da gis xale yu mel noonu kenn yaru leen waaw bu ñuy lekk lu leen neex ci gauche droite fa fu leen neex la ñuy tibb di xëcc ko def lu nekk ñépp toog di leen xool Sénégal moom ñoo ci raw gone yu reew kenn du leen wax dara boo waxee mu naan ñii damaa wax ba sonn alors que li ñu bëgg ñu doxal leen ko wallahi dañuy xar seen tànk tubéy dina ko def baa ñu rey ko mais lépp lu jëm ci wàllu diine nite moom duñ ko sax jéem a jàngal xale bi booy wax mu naan xamul dara kii lekk kese la man xamul dara te wó da toog gis ko yenn yi mu war a dem école di yéexantu nga gis ni muy jógee nag waay da koy dóor nga di dóor ngir mu gaaw acca wala ñu ne ko tardé na keroog tey mu rey léegi noonu mu def xoolal te foofu waxoon naa la man nga faa dem am la ngay am ba pare dara nga mujj échoué wala sax nga am examen yi am lépp lëgëy doo ko am léegi nag kantaa mbiru àddinaam ak allaaxiraam moom loolu moom lañ sàggane bokkul sax ci li ñuy waaw nee na mag bi ma nekkee sama loxo di ko dawal ci ndab bi fu nekk yonent bi saa saa ne ma ñoo sukkoon loolu dafa baax di sukk ak nit ñi di lekk ak xale yeeg mag ñi bu ko defee képp koo xam ne war nga koo jàngal dara wala yar ko nga man koo yar waaye bu dee yow da ngay tëju teg fee ñu lay tibbal di la tegal te nga yor ñoo xam ne yaa leen war a yar masoo lekk ak ñoom suñu laa gis ngay yow ñoo ñan nga leen di yara ci wàllu lekk moo dañoo feebar quoi ba pare nag foog ne loolu day wane ne waa ji daa màgg waaye xalwa yi muy nekk dara la xalwa ma ne même bu doon xalwa na génn manu la def lu gën yar ak njabootam ni ko yonent bi sallallahu doon defee waaw yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu sukkul woon ak kii bu doon ne doon woon lekk ak ñoom gisoon nañ keroog bi ko Sayyid al Abbas di wax fële bi muy bi muy aj nar koo jox ci naan naan al demal ca kër ga doomam ju mag gi nga indi foofu benn kaas boo xam ne ndox mu baax mu ma dencal boo xam ne foofu yonent ba sa sam naan si dane maa bañ laaw jox leen ma ci baag bii ngeen di jox boobu ba léegi nit ñi ñuy ñuy góodi man moom lay naan waaw dañu feebar quoi waaw léegi nag bu yonent ba sa gisee muy def noonu loxoom bi fu nekk mu daw ko mu ne ko yaa ghulam gis nga tamit ci teggi ni duuru ko mbéj tël wax yow comme ñun yow da nga yow mu ne eh, eh, eh, jógal jógal jógal te du jógal yow suur nga sax neex na la suur nga naqari na suur loolu yonentu Yàlla sax xoolal li ko yaa gulaam ee yow ngone si samillah booy lekkati tàmbalil xoola mu koy jàngal loo comme ko commencé nañ muy def noonu mu jàngal ko loo xam ne kii amaana sax bi muy tàmbale waxul lool mu ne ko samillah mu delluwaat ci liñ doon wax li sëriñ bi doon wax tegginu wa tasmiya di tudd sa borom tabaaraka wa ta'ala ci yu am barke yépp comme lekk naan ak yooyu yépp ak tamit boo jàng alquran ak téere bi nga téere ko li nga xam ne mooy ndejoor ak yi nga xam ne yu am solo yi nga xam ne montre sax boo koy takk def ko fi nga xamante ne mooy sa côté ndejoor ndax lu am solo la voilà bu ko takk ca càmmoñ ba bu dul ne day am yeneen pour yeneen i cause wala yeneen yoo xam ne waaye def ko sa ndejoor voilà voilà <laughs> yooyu yëpp ay sunna la yoo xam ne gars yi dañ naan ah sa yooyu ñun dañ koo xalaatoon sax ñu ne la wax ko xalaat nag dee ko suur noonu la ndànk-ndànk ngay jàppe golo ca ñaay yi léegi yonent ba saasaam ne ko sàmmillah yow ngone si deel tudd sa borom booy waaj a lekk wa kul te woo ñëwee bay lekk kul bi yaminika lekk sa ndejoor tayaamunu bi ñu doon wax bii weesu ak tasmiya ñu waaw gis nga lépp lëkkaloo te deel lekk sa ndejoor moo xam sa loxo la nga xam ne daa barke bi yum na waaw day am barke waaw waaw ba pare moo xam kudd la bu dee kuddu ngay lekk wala fourchette loolu kenn terewu ko <laughs> lépp na ko lekk sa ndijoor wax naa la ñu mënoo ñëw ci bi naan non c'est que fourchette ci càmmoñ lañ ko teg tegal ma paaka ma ne après yow à quoi ça te revient ça yow ça te ça yow bu ko nee loolu def yow booy lekk nga jël kii bi fourchette bi nga téye ko sa ndijoor waaw di lekk waaye nga ñëw daggat ndijoor ba pare. lekk càmmoñ ma ne jëlal paaka bi nga dagge ndejoor boo paree nga teg nga jël fourchette bi nga lekk li nga xam ne mooy mooy ndejoor voilà kantaa yëfu complexe yooyu ay waay yu fii laa nekk bon sama xaritu tubaab yi wala ñeex bon buñ ma gisee na ma loolu mooy loolu mooy rus nag waaw waxoon naa loolu moom baaxul mais amoo kersa yow sa boroom gis la ngay def loo xam ne dafa xaraam te booy lekk ak càmmoñ iblis day lekkaaleeg yow waaw moo tax waaja ba mu ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi di lekk mu ñëw rek na dugal càmmoñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam téye ko mu yónniwaat beneen beneen beneen beneen jaariya ab jaam bu jigéen ñëw rek na dugal loxo càmmoñam yonent bi sallallahu alayhi wasallam téye ko ab <laughs> ku ñëw mu téye bam naan Iblis moo bëggoon a ñëw bokk ak ñun ndab li waaye mu yónni waaji ngir mu dugal càmmoñam ndax xam na ne bu ca dugaloon rek yàq na affaire yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nuus waaw na tax benn saxaaba ba moom ne radiyallahu nee na man dama ñëw di sukk ak yonent a sallallahu alayhi wasallam lekke càmmoñ mu dema ko noono yow càmmoñ duñ ko lekke moo tax ci xadiis sahih imam muslim mu ne shaytaane lekke leen seen ndejoor shaytaane mooy ki nga xam ne moom mooy lekke càmmoñ waaw léegi nga gis gars yi nag di naane càmmoñ di diwe kii ngir rek wane ne ñoom bokk nañu quoi di aaral wal iyaadu billah wal iyaadu billah wala di naane di ndékki yor mburu mi sa ndoxo ndejoor yor kaasu meew bi wala sexew mi wala dute beeg wala loo xam téye ko li nga xamante ne sa caabu càmmoñ di xàmp mburu mi di naane euh, càmmoñ wala iyasu billah iblis a ngi lekk ak yow te loolu lay sa loolee mooy da ngay mayee kàttan iblis ci jamono joojee ci sa kaw te lu bonangoo xàmpal mburu sa ndejoor boo paree nga teg mburu mi jël kaas beeg sa ndejoor daal di naan voilà kon nag mu ngi noonu léegi mu ne ko kon sammillah del tudd sa borom booy lekk wa kul bi yaminik te del lekk sa ndejoor wa kul te lekkal mimma yaliik li nga xamante ne moom moo féete mooy li nekk sa kanam voilà à condition bu dee ne façon ndab bi façon xeeti ñam yu baree ci nekk nga xam ne ah def nañ fi eh, salaat si dañ koo teg benn boor ah teg ndawal li benn boor teg ñoomin euh, haricot yi benn boor teg loolu manuñ la ne yemal sa kanam quand parce que fu nekk dañ koo booral fu nekk léegi yow da ngay jël fee voilà servir jël fee suy te seer jël fee voilà jël ci mboq mi maïs bi daal di manuñ la ne yemal sa kanam sinon <laughs> voilà mu ngi noonu le kon nag sinon bu dul lool da ngay lekk yem li nga xam ne mooy sa kanam voilà ba pare mu ne ko. Ah, wakul mimma yalik lii la mu ne ba ma ba ma ko waxee nag ba léegi ba léegi nii dañu ma di def li ma yonent ma saa saa digoo gis nga lii mooy yam jàngale lii lay jariñ mais rëy naan ah, non non non non yow ñu wax la ko pare am na ñoo xam ne dañuy lekkee càmmoñ nga ne sëñ bi yaa ngi eh, nejoor la ñuy mu mer futtu ndax kooku kooku rëy yi moo ko dal waaye da ngeen a gën a xam maa tey léegi yow lu ci sa yoon xoolal ma façon jikko yu ñaaw yooyu yow kii nga waroon a kontaan ci moom nga mere ko mooy ba nga ko meree nga kontaan loo continuer lekk musiba bu ne nag mën na laa dal balaa sa looloo rees waliyasu billah wala taala alam wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin